wasalaam fil baabi salaasu mi'a salaasu mi'a wa arba'ata ashar wa anhu radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa faqaala inni bari شيء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما رواه أبو داود رحمه الله تعالى kon al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci fi ñu yemoon ci chapitre trois cent quatorze ci li nga xamante ne mooy kitaabul umuur al manhiyi anha ba léegi ah, ci suñu jotaay bii ñu génn nag walillahi alhamdu wal minna xadis bi ñu mujj woon gis moo doon xadisu Seydina Burayda ba léegi moom la ne wa anhu mu doon xadis 1709 mu ne woon wa an Buraydata radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal man xalafa bil amaanati falaysa minna walillahi alhamdu wal minna tey euh, muy jël beneen xadis euh, moom Seydina al imaam alxafiz annawawiyu rahimahullah rahmatan waasi'a mu ne wa anhu mu ne wa anhu eh, mu ngi jële ci moom ba mooy kan moom lañ la fàttali léegi muy Seydina Burayda radiyallahu anhu ah. eh. al aslami hmm. Seydina <laughs> Burayda ndeysaan insha allah ah léegi mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam nee na annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man xalafa muy hadis mille sept cent dix képp ku waat fa qaala mu ne inni man bari'un min al islam wal iyaadu billah koo xam ne day waat ne man moom dañ naa ci l'islam quoi waaw képp ku wax lool moom aadana allahu min al ghururi quoi na ñoo xam ne euh, bon yii man na leena man xawma nooy tooge rek di waat façon waat yu mel nii waat naa génn naa ci l'islam bu ma deful lii génn naa ci l'islam bu dee def naa lii wal iyaazu billah mu ne képp ko waat ne man deñ naa ci lislaam wa in kaana saadiqan bu dee li mu wax dëgg la ah, non fa in kaana bu dee day nar mooy day nar malgré bu defee loolu wala bu ko deful taxu koo génn ci l'islam fa huwa kamaa mooy comme ni mu ko waxee rek <laughs> waaw waaw waaw duñ ne waaj ji acca nag léegi yéefir nga nag <laughs> waaw waaw waajay nar wa in kaana saadiqan bu dee dëggu la nag dafa dëggu ci mbiram moomee falan yarjien kooku du dellu ilal islaami ci l'islam saaliman bi mucc mu ne rawahu hadis bi soloo ko Abu Dawud al imaamu Abu Dawud as-Sijizi rahimahullah léegi laaj mu njëkk mi mooy hmm? est-ce que moom kese moo ñu ne la déedéet sëriñam al imaamu Ahmad na ko ci musnadul ansaar hadithu Burayda al-Aslami radiyallahu anhu na fi version waaye naka noonu ki nga xam ne mooy al imaam an-Nasaa'i Ibnu Maaja al-Qazwiiniyu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a daal dina koy indi euh, euh, bon hadis bu mel nii nag gisoon nañ ko fi de ah ma ne la gisoon nañ ko fi hadis euh, kii boo xam ne ma ma bon pas même mooy. dañoo niroo moo doon ci baabu tahrimi la'ni al insani bi aynihi aw dabba gisoon nañ xadis mille cinq cent cinquante et un mooy xadis bu ci njëkkoon mu ne woon an abi zayd thabit ibn ad-dahhak al ansari radiyallahu anhu annahu qaala wa huwa min ahli bay'ati ridwan annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa ala yaminin bi millatin ghayri al islami kadiban muta'ammidan fa huwa kama qaala gis nga mu ne leen saa sam nee na képp ku wat giñ ci yoon woo xamante ne bu wuteeg l'islam fekk da ngay nar te ko tey kooku comme ñu wax la waaw après mooy côté boobu après wa man qatala nafsahu bi shay'in 'udhiba bihi yawm al-qiyamah wa laysa 'ala rajulin nadhrun fi ma la yamliku wa la'nu al-mu'mini ka qatlihi foofu lañu gise woon xadiis bu ñu boobu bii voilà moo tax taxawoon nañ ci côté boobu man xalafa Euh, di ci waat ci loo xamante ne yow ci mil la boo xam ne bokkul ak l'islam ngay nar waaw loolu waxoon nañ masala yooyu boo fa delloo di ko gën a gis mais nañ jël al imaamu Abu Daawuda rahimahullah te hadis boobu la njëkkoon a indi euh, ci buntu bi nga xam ne la indi hadis bi door cee teg suñu hadis bi muy kitaabul aymaan wan nuzur baabul xalifi bil baraa voilà eh, wa bi millatin xayril islam foofu la ko indi al imaamu Abu Daawud te ñaari xadiis yooyu kese li ci indi mooy bi ñu fàttali nii ak bi mu ne haddasanaa Ahmad ibn Hanbal mu ne ki ñu nettal mooy Ahmad ibn Hanbal al imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Hilaal ibn Asad ibn Idriis ibn Abdillah Abu Abdillah di ash-Shaybaani az-Zuhali al-Marwazi al-Baghdaadi di eh, imaamu wa ahlu sunnati wal jamaa di borom ngir mi gane àddina la 164. génn àdduna deux cent quarante et un rahimahullah bokk ci mooy ñeenteelu ngir ci fuqaha yi al madahibul arbaa mooy ñeenteelu ngir borom ñeenteelu ngir bi di borom jaloora yu mag yi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Zayd ibn al-Hubaab mu ne gi nette mooy Zayd ibn al-Hubaab di Zayd ibn al-Hubaab ibn Rayyan at-Tamimi al-Uqli al-Uqli al ñii ne <laughs> mawlaahum la al-Kufi al-Khurasani rahimahullah génn àddina la 203 rahimahullahu ta'ala qala haddathana Husayn mu ne ya'ni ibn Waqid mu ne gi ñu nettal mooy Husayn de al-Husayn dañuy wax Husayn de al-Husayn de al-Husayn ibn Waqid al-Marwazi Abu Abdillah al-Qurashi mawla Abdillah ibn Amir ibn Kurayz Abu Ali ñi ne Abu Abdillah rahimahullah génn àddina li nga xam ne mooy 159 am na wute rahimahullahu taala moona imam Abu Dawud na yaani ibn Waqid Husayn bi mooy doomu Waqid qala rahimahullah mu ne haddathani nettali man doon Abdullah ibn Burayda domi Abdullah ibn Burayda ibn al-Husayb al-Aslami Abu Sahl al-Marwazi al-Qadi frère Sulayman dane addina 15 l'an 15 génnaat na l'an 115 rahimahullahu taala an abihi mu jëlo ko ci baayam di Burayda ibn al-Husayb du Hasib de wala xisib non Buraydatu ibnul Husayba hmm? comme tasghir Husayba ibn Abdillah ibn al-Harith ibn al-A'raj ibn Sa'd ibn Razah ibn Adi ibn Sahm ibn Mazin ibn al-Harith ibn Salaman ibn Aslam abu abdillah ñi ne abu sahl ñi ne abu saasan ñi ne abu al-husayb gis nañ ko ci jotaay bii ñu génn al-aslami hadis mujj moom la al-basri radiyallahu anhu nekk saxaaba bu siiw génn àddina la 63 am nañu ne 62 62 am nañu ne 63 wallahu ta'ala a'lam annahu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man halafa fa qala inni bari'un min al-islami fa in kaana kadiban fa huwa kama qaal wa in kaana sadiqan falan yarji'a ila al-islami salima léegi hadis bi ana suñu lëkkaale ak suñu buntu bi nga xam ne al-imaamu hmm, al-haafizu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu ngi ko tudde baabu nahyi anil hiili anil halifi bu tere di waat bi maxluuqin ci mindeef kan nabi ko yonent alayhi salaam wal wal kaaba kaaba gi wal malaayika ak malaaka yi eh, wasana bay nag ne kan nabi comme yonent bi alayhi salaatu salaam ndax alif ak laam mooy sangu yonent yi ci moom dañ laa tere sax nga waat ci comme ñeneen ñëpp tamit ci biir hmm? wasama sama ak bàyyi wal xayaa dundu gi war ruux war <laughs> ruux war ras xayaatu sultaan ay waay ci dunduk waay waat naa ci dunduk l'empereur wala suñu kilifa gi suñu buur bi wa ni'matu sultaan waat naa ko ci xéewalay sultaan bi wa turbatu fulaan amaana ak li nga xam ne mooy dippo bi mooy eh, ndinkaane wa hiya min ashaddiha nahyan ah. léegi lan mooy lëkkaaleem dañ ne la fii yonent bi alayhi salaatu salaam daf ñuy tere lii façon tere la bu garaaw waaw mooy ñëwul la hé comme fait inna yan yanhaaku boroom bi seere na leen fii dana képp koo xam ne man xaala inni bari'un su taxaw ne man de dañ naa ci l'islam mooy di waaw waaw <laughs> ñi nga xam nañ naan non man man affaire bi lenn la ah. lii moom bu ko defee génn naa ci l'islam waaw waaw law fa'altu kada bu ma defee lii moom mooy génn naa ci l'islam sa bés bu ngeen ma gisee ma tudd diw rek xamal leen ne génn naa ci l'islam voilà <laughs> yaa Ah, seytaane day jay gaa yi la hawla mooy kooku àgg na ci noonoo te ki muy wax boo moytuwul sax ñoo bokk ndey ak baay ah. <laughs> léeg-léeg ñoo bokk baay wala ñoo bokk ndey wala ñoo xam ne xamee boo xam ne amoon nañ ay relation mais nan la seytaane di jaye nit nga ñëw ba naan bu ma yow koo xam ne borom bi innamal mu'minuna ikhwa dëgg dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk fa aslihu dee leen dox rek ci lu yëwanal beneen axawaykum seen diggante mbokk yi loolu noonu au lieu sawaay def ko moom seytaane fii mu ne sori naa moom ba ne waa ji moom man moom bu ngeen ma gisee ma tudd ko rek mooy génn naa ci l'islam waaw waaw wala kii ke lii mu ma def bu ma fayuwul waaw waaw lii moom bu ma ko deful rek génn naa ci l'islam non lii mu ma def moom non bu ma ko ko fayuwul delloo ko ko ba ma sëkk saa yi gars man génn naa ci l'islam loolu la mooy ba wax yooyu ah Allahu akbar loolu garaaw na ah yeneen saa saa nag ne mooy loolu ne waa ji wax lool fa in kaana bu dee day naa ci waatam boobu waaw comme li wax la waaw bu dee day nar mooy ne bon même bu defee lool génnul ci l'islam ah <laughs> loolu day wane kon jéggi dayo bi mu jéggi dayo ci tëkku ak tamit jàjji ci nit di wax lu mel noonu quoi bàyyi leen di wax lu mel noonu waaw te kadib daa kadib moom moom moom daa garaw moom kadib mooy di wax loo xam ne amut waaw loolu wal iyaazu billah waaw lii nii ah, gisoon nañ nag masala bi quoi waa waa ji waxee lii léegi. Hmm? man de bu ma waxee lii bu ma defee lii weddi naa yàlla bu dee def naa lii weddi yàlla bu dee defuma lii ba pare defu ko wala bi ne dinaa ko def defu ko nañ la ko mel ni ñoom Seydina Abu Hurayra ibn Abbas ñoom Ata Qatada jumhuru fuqaha al amsar ni imam al-Hafiz Hajar waxoon rahimahullah ñoom dañ ne ko amul kafaara bu muy def te nekk yéefir lu dul daa nëbb loolu mu nekk loo xam ne dafa sax ci xolam waaw loo xam ne moom dëgg la ci moom mooy lim ne noon defu ko te bu ma ko deful nekk génn naa ci l'islam ba pare mu gëm loolu ne génn na ci l'islam parce que deful affaire bi waaw kooku moom beneen affaire la waaw <laughs> léegi nag kanta euh, imam al-Awza'i ath-Thawri ak Hanafiya yi ak imam Ahmad ak Ishaq rahmatullah alayhi ñoom ñoo ne woon looy lool ak ngiñ la kay te kooku day kafaara voilà imam Ibnul Munzir bi mu toxalee wax yi Euh, bi ko imaam al-Hafiz di imaam Ibn Munzir toxalee wax yi de rahmatullah dane li gën a dëgër nag mooy wax bu njëkk bi parce que mooy xadis biñ gisoon bi wees ku fi ku fi borom bi tere na leen ngeen di waat ci ay laata ak Uzza quoi bi tawa mooy tawaaf yi waaw eh laa tahlifu bi tawaaf wala bi abaa'ikum ba pare beneen xadis ba ne képp koo xamante ne daa waat ci laata ak Uzza na wax laa ilaha illa allah kon loolu day wane ne kon ñooñu du ñu du yéeféer wa huwa kama qaal waaw mu ngi noonu ah loolu moo tax mu ne képp ko waat ci aw yoon wu wuteeg l'islam fa huwa kama qaal ngir lan taral ci lii ba nit ñi mooy wax yu mel noonu laggal ko seen gémmiñ ah bu ñëwee nii rek nga waat waaw génn naa ci l'islam bu dee ma loolu loolu dinaa ko defi bés diw non kooku kooku moom waaye gars di la tooñ waa ah, saay yoo ñëw ñu may la soxna sax ma kooku de bés bu ngeen gisee ma ñëw naan dama koy labat ma denc ko mooy génn naa ci l'islam <laughs> ah saa yi ah jamono di dem <laughs> jamono di dem mel ni daal waa ji <laughs> ndaw si day gën a taaru ci kanamam <laughs> ko saa foo ko gisee muy gën a taaru <laughs> ñeneen ñi di gën a ñaaw ci moom borom dee ko seetaat ñi <laughs> maanu teem ah mu ba ndaw si déggu ko te gaa du ñooy nettalikat quoi xam naa loolu moom bu ko déggoon moom man moom c'est moom après waa ji daal ñu jekki rek euh, bon mu war a marier nag ndaw si nag euh, di ko nëbb nag gaayam jotoon na wax mbir ay découvrir waaye yooyu moom noo koy nëbbi mariage dëbb ko daa yomb gaa yi découvrir ne eh saa yi kat soxna diw non xanaa kay waaye ñemewul lool saa yi ne wa fii gaa may nañ leen samedi bële gaa yi ne ngame ñoo sawaay moo ne woon moo ne woon kooku bu day xanaa loolu la ñu waxoon waxuñu woon loolu yow sawaay ah waaw loolu kay sawaay <laughs> comme démb wax ji léegi loolu mooy léegi est ce que waa ji dañ naan ko é léegi yéefér nga léegi nag fa am bi xaraam na la parce que moom julli la teew yéefér nga dañ naan déedéet waa ji teewu ko mu ngi dem jàkk di julli di def lépp ah yooyu moom daa am fu mu tolloon rek waaw Iblis dayoon ko ak bakkanam muy wax <laughs> waaw muy wax ah waaw ñaata yoon la nit bon am yoo xamante ne dana lii moom doon koon ma sa def mais yu mel noon en général borom bi da seetaan ba loolu ngay wax di ko def yoo xam ne lu dagan la du lu xaraam du lu kii waaw nga ñëw di xoo di wax yooyu di xaraamal sa bopp loo xam ne borom bi privé sa bopp loo xam ne borom bi xanaa yeneen saa sa newul suñu royukaay yaa ayyuhan nabiyyu laa lima tuharrimu maa ahallallaahu lak lu tax sa bopp loo xamante ne borom bi moo la ko may moo la ko daganal waaw yow nag yàlla yow saytaane jay la ngay wax lool léegi nag wax ji mooy waa léegi est ce que waajooju day <laughs> ni muy demee imaam al-Xattaabi ne non hadis bii tegtal la rek ala anna man xalafa ah bil baraa'ati min al-islaam fa innahu ya'sam wala talzamuhu al-kafaara wa dhaalika li-annahu ja'ala 'uquubatahaa fii diinihi fii diinihi wa lam yaj'al fii maalihi shay'an wa qad dhakarna ixtilaafa ahli al-'ilmi fii al-baab al-awwal mooy li ñu waxoon masala bi ñu waxoon sax mu ne loolu lenn kese la tegtal la hadis bi tegtal képp ku waat. ne bu ma defee lii wala bu ma deful lii génn ci l'islam bu dee ne bon loolu defu ko de toute façon këmul loolu in kaana kaasiban ah fa huwa kamaa qaal mooy comme li wax la mooy jullit laa ah kon sawaay dañu ci <laughs> waaw mooy wax la joo xam ne bu teggee ko la waaye nag alhamdulilah def na bàkkaar ah waaw tey il faut mu tuub digganteem ak boroomam waaye obligé wul que ni ñu ne ko lay kaay kafaaru comme li ñuy wax sànq ñeneen ñi ñoom xanafiya yeeg Awzaa'i ak Sawri yi noonu imaam Ishaq ak Ahmad rahmatullah ndax lan ndax boro ndax yonent bi alayhi salaam dafa def li nga xamante ne loole la wax euh, mbugal ma ko ci la ko ci war a dal ci diineem la ko dal moo tax ah nekkoon kii nil alal deful ci alalam neewul waa ji neewul ku waat ci laata ko Uzza na nga joxe naa na nga kafaara noonu de dane rek na wax laa ilaaha illallah kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam hmm? <laughs> Hmm? léegi nag wa in kaana sadiqa bu dee ne loolu mooy bu dee waxu dëgg inni bari'un min al-islam fa in kaana kaadiban fa huwa kamaa qaal wa in kaana sadiqan bu dee dëgg la nag hmm? waaw mooy bu dee day nar ci l'islam waaye bu dee daa dëgg ci mbir mi nag ne bu ma waatee naat naa ne bu ma defee lii génn ci lislaam waaw génn génn ci lislaam léegi bu dee nag daa dugg ci loolu na man génn naa ci lislaam non bu dee mooy li nga sax bu dee da koo fas ci xolam gëm ne loolu mooy génn ci lislaam kooku génn ci lislaam waaw kooku moom day génn ci lislaam loolu da koy génn ci lislaam ah waaw kooku moom da koy génne ci l'islam ba mu des rek bu dee ne bon euh, mooy euh, loolu c'était juste pour wax noonu pëndal la woon waaw loolu nag euh, du delluwaat ci l'islam daal di nekk koo xam ne day day mucc waaw kooku ndax dafa doyadal diine ji quoi day bàkkaat waaw kon ku bu koogaa mu ne bon man moom bu ma deful lii génn naa ci lislaam daal di def loolu mooy dëggu ci li mu wax def ko waaw kooku euh, mooy man ne waat naa ne waaw bu ma fayiwul li ma jiw def génn naa ci lislaam après bon li mu wax noonu mu fayu loolu la ñuy wax mu dëggu ah du delluwaat ci lislaam parce que dafa doyadal lislaam lool ba ba daal lislaam daal la jàpp lu ñu kii mën a génn naa du ci génn ak mucc de mooy lan bu mayul fitna yu bari na ko dal ci diineem waajooju waaw laa maxaala dina may fitna yoo xam ne ci wàllu diineem na xaar yoo xam ne moo ko ci dal même bu dee dëggu ci li mu waxoon parce que l'islam du ay caaxaan quoi waaw lu ñu wax rek nga ne man bu ma defee lii génn naa ci l'islam génn naa ci l'islam comme waxoon doo boo takkee soxna après yow nga wax lu nga def lu wuteeg li nga waxoon ah kooku mooy <laughs> ah nar na ah kooku nar na mais taxu ko cee génn kooku garaawul mais am na bàkkaar tamit te lim def garaaw na léegi nag boo nee man bu ma dawee lii de après nga def loolu ça ne veut pas dire que yow léegi voilà yow ma léegi sa mu sa gëñ ga matal nga kon bon mooy doo dellu ci l'islam nekk koo xam ne ku mucc la de di nga am ay li nga xam ne ay natt yoo xam ne. mooy dinañu la dal wal iyaadu billah kon lii lépp c'est pour mettre en garde nit ñi euh, comme buntu bi an nahyanil xalifi di waat ci loo mbindeef ak yooyu wala génn ak tamit di waat génn naa ci l'islam voilà déshérité naa saab doom bu mu ree gi lii di nangam yooyu yëpp yëfi jaahiliya loo xam ne jullit waru ko laggal ci lam nañam wallahu ta'ala a'lam